léegi fa qaala mu ne ko ibn abdillah mu ne ko waaw ibn abdillah la nee na jaabir ibn abdillah la waaw <laughs> da ko jaabir ibn abdillah waa ñëw ne ko jaabir mu ngi ci bun mu ne ko ba ibn abdillah mu ne ko waaw ibn abdillah rek mu génn kontaan mu abdallah ibn unais daal di koy tadakahu waaw mu daal di koy dokkoog moom nee na mooy xadis boobule ne ko ah daa am xadis boo xam ne daal moom laa dégg ne yaa ko dégg ci yonente salaam mu ne ko waaw waaw mooy amul benn way ngëm yàlla waaw bu yoral ak kenn lu dul ne du dugg àjjana lu dul na ko fay waaw hatta yéeféer bi buy dem safara sax yoreel ak jullit bi dina ko fay door a dem fa muy dem ne ko noonu jullit bi na ko noonu bu yorelee yéeféer bi na ko noonu fay a dem keroog la bis bi bi naa ana dayyaan waaw Allahu akbar maay fay akoon bi tey ku nekk la nga def dinaa la ko rétribuer <laughs> hadis boobu sëy naa mu ne ko toogal mu ne ko lii rek ma fi indi woon delluwaat allahu akbar waxoon naa la am na ci benn ma ko doon wax képp ku def lii ci suñu jamono wallahi gars yi dañu jàpp ne waaju wérul dañ naan kii moom dañ ko kii moom na ko ay bokkam jóg ci kawam nañu jóg moom de sinon kii dinañu ko ñàkk mais yaa ngi imaginer waa ji de Paris la jóge non sawaay dañ naan sawaay nag dof na nag Paris la jóge jël bi avion ñëw Dakar wàcc euh, jas <laughs> Thiès aéroport <laughs> de Dakar lañ koy waaye mais mu ngi région de Thiès la ma waa ji wax di ma préciser mbir moom di wane ne <laughs> euh, euh, Thiès benn dëkk ñaari gaar waaye neel ak benn aéroport waa da ko xam nga lool bàyyiwuma ci woon xel sax ci région bi la ne wax nga dëgg waaw wàcc foofu saway am benn sëriñ boo xam ne Casamance la ne boo xam ne nitu yàlla bu mag la di jàngale xam-xamu yeneen saa salaam mu ñëw ne ko daa am loo xam ne daal masala boo xam ne ñu nag yàlla euh, dégg nañu lool yaa les téléphones yaa les kii ak mais dama laa bëgg wax rek lii sëy naa Jaabir def wallaay ko defoon ñu ne kii dafa dof waaw waaw mu ñëw laaj ko loolu moo ko après mu ne ko damay demaat mu ne ko xaaral ba kii mu ne déet man kay billet retour laa jëndoon avion bi bi jëlee. après dama gisaat beneen ñu ne ma guddi bi amaat na beneen vol buy dem à vingt à minuit waaw te comme instant bii man li ma kii te bu ma yéexee rek dama koy rat damay delluwaat ci saas mu delluwaat ñëwaat par démb la fi jóge Paris ñëwaat <laughs> gars yi di naan gis gëni nag yow gëni dañuy jàpp ne kii moom dof na moom kii moom moom moom moom yoboo lii ngeen seet keneen waaye kii moom ay parce xamuñu li nga xam ne mooy valeur waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu xamul waaw waaw loolu lañu xamul lool képp la mais bu ñu ko xamoon wallahi dinañ xam ne loolu du dara loolu du dara waaw kon lii la al imaam wax te xadiis mel noonu bari na imaam Abu Daawuda daf indi baabun fil qiblati ma baynal aynayni te yooyu yëpp mën a nekk xam nga bii dana rek mu daal di koy fóon waaye fóon ci diggante bët yi mu ne xadis boo xam ne ci ash-Sha'bi bon mursal la eh, boo xamante ne muy Amir ibn Sharahil al-Kufi al-Hamadani rahimahullahu taala mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam eh, dafa wax mursalun sahih la eh, waaye mu ne Yonent saa salaam de ah moom de dafa kii gatandu Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu euh, daal di koy comme lim de faltasamahu wa qabbala ma bayna aynay mooy keroog bi nga xam ne ci la jóge fee lay wax kon bi mu jógee bi muy ñëw di fekk Tabuk après Tabuk jóge Habasha waaw mu yonent bi alay saa salaam bi naan ma laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qulumi Jaafar man de xaw ma ci ñaar yi ana ban laa ci war a gën a bëgg ci ubbi gu ubbi euh, Xaybar wala boog ci li nga xamante ne mooy dëgmaluk naa Jaafar daal di koy eh, eh, eh, tas ci boppam daal di koy fóon ci diggante bët yi na naka noonu fóon tamit ci li nga xamante ne mooy lex yi loolu tamit mën na nekk voilà te loolu yàgg nañ ko gis mooy xadiis yi ñëw ci ginnaaw waaw xadiis Seydina Abu Zar bi ki bu sayyidatu abu abu hurayra bu mujj bi mooy al aqram na xaabis bañ gisoon <laughs> moom naa yonent bi alayhi salaam dafa gis yonent saa saam di fóon alxasan ibn ali mu ne lan yéen na yéen di fóon ah? man de am naa fukki doom mosuma cee fóon kenn yonent bi alayhi salaam ne ko képp ku dul yërëme kenn du la yërëm te abu nadra ah, comme ni ma abu daawud andi al abdi muy al munzir ibn malik eh, benn taabi'i la woon rahimahullah qabbala xaddal Hasan ibn Ali waaw xam nga de yeneen saa salaam moo ko fóonoon kee di <laughs> kii moom taabi'i la daal di li nga xam ne mooy lexu Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu naka noonu Seydina Abu Bakr ci xadis boo xam ne mu sax sax imaamul Bukhari yi tamit imaamul Bukhari mooy xadis Seydina al-Bara boobu rek bi nga xam ne nee na Azib baayam ci la ko Abu Bakr daal di jënd da koo jaay benn teg ba pare ne ko léegi waxal sa doom ji ba kii al-Bara mu yóbbu ko mënu ko à condition nga nettali ma mooy papaay seen albara ibn Azib muy Azib lu nga à condition nga nettali ma keroog bi ngay génn di gàddaay yàgg yonent sallallahu alayhi seen yoon wi mu nettali ko nee na keroog bi ma jëlalee Seydina Aboubacar affaire bi di ko yóbbul ah, Seydina Aboubacar bi mu dugg see ci këram fekk Sayyidatu sa dafa feebaroon waaw léegi fa ataaha Abu Bakr fa qaala laha kayfa anti ya bunayya wa qabbala xaddaha Seydina Abu Bakar bi mu dugg see ne ko ah sama doom noo naka mu mbaa yaa ngi féex yaa ngi tane daal di koy fóon ci lex voilà loolu mooy fóon sa doom comme ni nga xam ne noonu laal imaamu Nawawi tudde buntu bi ne eh, eh, wa taqbili waladihi shafaqa kon mu ngi noonu voilà kon loolu yëpp dafa am solo léegi nag eh, mu am leneen mu am leneen ah <laughs> al Usayd ibn Hudayr <laughs> Euh, bon imam Abu Dawud moo moo ko solo moo ko solo euh, wéete ci euh, mu ne Usayd Abdurrahman ibn Abi Layla bi ñu te mu jële woon xadiis bee ci Ibnu Umar radiyallahu anhu te mu dund te mu judd six après gadda après ki xilaafa Seydina Umar radiyallahu anhu di bàyyi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla hmm? Eh, radi <laughs> rahmatullah alal jami mu ne Usayd ibn Hudayr mooy kilifa boobu bokkoon ci waa Aws nga xam ne seen kilifa yi la woon <laughs> Usayd dañ naan al al Usayd ibn Hudayr ak ah, nekkoon ci sangu ñoom ñoo ñële eh, ci waa Banu Abdil Ashhal nekkoon ci seen sang yi nga xamante ne moom ak ki nga xamante ne mokkali ñoo doon sang yu mag yi mook Sa'd ibn Mu'adh yu li nga xamante ne ñooy <laughs> lansaar yi mu ne ayna euh, Abdurrahman ibn Abi Layla ne moom dafa jële ci Usayd ibn Hudayr <laughs> moo <laughs> radiyallahu anhu mu ne benn góor ci waa Ansaar mu ne benn bés daa nekkoon baynama huwa yuhaddithul qawm daa ma doon nekk di waxtaan ak gaa yi eh, di wax ak nit mu ne wa kaana fiihi daa moom nag daa xawoon a drôle quoi <laughs> mooy ñooñ nga xam mu nu ñu toogee ñuy waxtaan ñu leen di waxtaanal nga ay rek waaw léegi euh, euh, mu ne baynama yudhikuhum fa ta'anahu nabi sallallahu alayhi wasallam yeneen sallallahu alayhi wasallam daal euh, jam ko ko ci côté <laughs> ci biir bi <laughs> teg ko <laughs> léegi nag mu ne ko ah yeneen sallallahu alayhi wasallam ah nag isbir nii ko ah, ah asbir nii mooy bon léegi nag yeneen sallallahu alayhi wasallam ah, nga kii quoi foog nga may ma nag ma fayu waaw. waaw <laughs> mooy fi nga ma laal xisaas gi ma fayu foofee ma jam la foofee tamit comme ni nga ma ni nga ma fi tegee sa bant bi yeneen saa salaam ne ko ah istabir na ko am ah. <laughs> eh, eh, jox ko bant bi ne ko ayo mu ne ko déet yeneen saa salaam ah déet inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis yow kat fii mu ne ab qamis nga sol taman bi nga may teg bant bi nii <laughs> doy boobu man sol woon qamis kon foog nga xëcc sa xamis bi nag non yoneen saa salaam non sa xamis bi nag waaw hmm? ah. ah, waaw foog nga foog nga dindi ko waaw ah, yoneen saa salaam tamit <laughs> mu dindi farafaan nabi saa salaam ak xamis yoneen saa salaam yëkkati waxtarunahu rek mu daal di koy mu daal di kott yoneen saa salaam noonu foo wa jaala yu xambilu commencé di ko di ko di ko di ko fóot ci côté ci biir bi dem ci côté saar yi xaala <laughs> bu bare naan yeneen saa salam innama aradtu hada ya rasulallah <laughs> ne ko man lii laa bëggoon <laughs> yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xam nga lii la sawaadum na xasi ya defoon keroog badar biñ taxawee yeneen saa salam di defar sàpp yi eh, di defar sàpp yi ndax rang waaw inna allaha daa sopp ñi nga xamante ne na yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus saway ah mais yi ay kenn xamul ci taxaw fee ñi taxaw fee suñu julli yeeg suñu sàppe yi ay ko mënula defar sàppe man bul compter ci ñoom ci wàllu diine dara waaw <laughs> léegi yoneen saa sam defar sàppe yi laata xare bi di tàmbali jël bant mi yoroon teg ko ne ko istawiya sawaat teg ko benn waa bi naan sawaat ah mun na ko yoneen saa salaam ngaañ nga ma te nag yàlla dalaa yónni waaw man nag damay fay yoneen saa salaam <laughs> daal di yëkkati biir bi ci saase ngir mu mu daal di koy def comme nii daal di koy eh, eh, rek tas ko ci boppam kay <laughs> waaw song yoneen saa salaam rek tas ko ci boppam kay <laughs> waaw mu ne ko waa loo jublu woon ci lii mu ko ah qad hadara ma tara mu ne ko yoneen saa salaam teew na li nga gis mooy fii moom tay bakkanay rot fii moom bakkan yi dañ fii rote Abdullah man nag damaa bëgg bu may faatu tey ci xare Badar bii ki ma mujje woon sama der sama yaram laal ko muy sa yaram loolu moo taxoon allahu akbar allahu akbar <laughs> man man la Usayd <laughs> hmm, hmm. mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy eh, liñ la doon wax nag après bu ko defee ñu tëj ak euh, euh, sujóot bi ci loxo est-ce mën naa nekk xam nga ci jataay yi bii bi ko jiitu ah mooy xadis bële nga xam ne mooy xadisu ñaari yahud yooyee mooy xadis Seydina Safwan ibn Assal bi radiyallahu ta'ala anhu ñaari ñëwoon cenante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woon koy laaj ay tisan ayatim bayyinaat mu tontu leen ñu daal di koy fóon loxoom yi ak tànkam yi ne ñu ngi euh, seede na yow mi yonent nga mu ne leen waa léegi lu leen lu moo leen tere ngeen topp mu ne yii yonent yàlla Daawud alayhi salaam daa ñaanoon ne boobu yonent bu yàlla bu yàlla def yonent denc xeetam ci ci ci sëtam yi waaye <laughs> loolu mu nekkoon ak kàcc ñu doon wax waaye dañ doon dañuy ragal ne buñ la toppee an yaqtulana al yahudu an taqtulana al yahudu juif yi daal li ñuy assassiner suñu mbokk yi léegi foofu gisoon nañu waxu imaamu Nawawi bi mu doon wax ci al azkar naan nit ki ida araada taqbila yadi ghayri bu dee daa bëgg a fóon loxo keneen ku dul moom in kaana dhalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw sharafihi wa siyanatihi aw nahwi dhalika min al umuri ad-diniya lam yukrah bal yustahab wa in kaana li ghinahu wa dunya wa sarwati wa sarwatihi wa shawkatihi wa wijahatihi inda ahli ad-dunya wa nahwi dhalika fa huwa makruhun shadid al-karaha waaw wala shadidul karaha voilà loolu gisoon nañ ko mam naan wa qaala al mutawalli min ashaabina la yajuuzu fa ashaara ila annahu haram kene nit ki bu bëggee foon loxoy nit waaw comme ñële dañu foonoon li nga xamante ne nii mooy euh, loxoom ak rijlam léegi fii fa naa yada mooy hadith mawlaana ibn Umar bi day tegtale loolu liñ jógee fële daw jóge ca armée ba Euh, ca euh, Mu'ta biñ ñëwee yeneen ñu ne ko ñun ñoo ñu daw mu ne déedéet yéen yéenay al-karraaruun al-akkaruun anafiyatul muslimiin ñu daal di bëgg daal di fóon loxoy yeneen i ma saa salaam kon nit ki loolu dañ ciy jàngee ne fóon loxo loolu lu mën a nekk la waaw bu nekkee ngir zuhdu kookee moo tax dëddu àddinaam ak yiiwam ak mbaaxam ak jëfam ak xam-xamam bu ñu xam ak teddaangam ci wàllu diine ak tamit ak sàmmoom ak yu mel noonu nga xam ne loolu biru diine la loolu lu ñu lekkul lu ñu sib bal li am ba def sax lu ñu sopp la waaye bu dee ngir richesse bi mu am kooma a tax àddinaam alalam ak force ak kiiwam ak ay darajaam ak na yooyoo tax loolu ci waa addina loolu ak yu mel noonu loolu dañu koo sib ni mu gën a tare ci fa fa fa sin ak ci déel yem ci ci ci ci ci mu doon waxtal mu ne waaye al mutawalli bokk ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi doom daa ne loolu daa daganul mu mu mu junj te ne loolu moom daa xaram léegi gisoon nañ lool léegi mu ne ba léegi al imaam an-Nawawi mu ne wa amma taqbilu ar xadd xadda waladihi as-saghir loolu gisoon nañu ko wax nañ ci sànq ci sayyidatu euh, Aïcha euh, radiyallahu anha non sayyidatu euh, yonent alayhi salaam hadith sayyidina Abu Hurayra bi mu mujj indi fi bi mu fóonee sayyidina al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abu Bakar mi nga xam ne daa fóon li nga xam ne mooy lexu doom ji sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ak ki nga xamante ne yonent bi alayhi salaam yooyu ak yooyu yëpp nga xam ne gis nañ ko sànq nii wax nañ ko kon loolu lu ama am solo la léegi nag al imaam an-Nawawi loolu lay wax fii hmm? eh? te Abu Nadra daal dinay fóon lexu eh, xadda lexu al-Hasan ibn Ali radiyallahu taala anhuma daal di koy fóon léegi euh, loolu euh, loolu nag al imam an-Nawawi mu ne wa amma taqbilu ar-rajul xadda waladihi as-saghir wa akhihi wa qiblati ghayri ghayri xaddihi min atrafihi wa nahwiha ala wajhi shafaqati wa rahma wa lutf wal mahabba al-qaraba fa sunna waaw wala hadith fa kathira sahiha mashhura wa sawa'un al-waladu adh-dhakara wal untha wa kadhalika qiblatuhu waladu sidiq sadiqihi wa ghayrihi min as-sighar al-atfal ala hadha al-wajh waaw léegi mu ne kanta fóon gi nga xam ne nit ki boobu lay fóon lexu doomam wala frère am wala koo xamante ne keneen euh, euh, wala xublatu xayri xaddi yi leneen loo xam ne du lex bi moo xam baat bi wala bopp bi wala yooyu nga xam ne loolu lépp lu ko waral mooy euh, wala loxoom mooy yërmande ak li nga xamante ne ñeewant gum am ci moom loolu ak cofeel ak jegeñaale gum jegeña coo loolu sunna la mu ne hadis yi moom du def fi bari loolu taxawoon nañ ci bu yàgg lu bari te am na yuñ ci tudd léegi mu ne moo xam kooku doom jooju góor la walla jigéen naka noonu euh, euh, doomu euh, xaritam voilà bu ndaw ak moo xam ci ji ci xale yi quoi ci wàll wi mu ne waaye kantaan ak wa taqbilu bi wa taqbilu bi shahwa fa bi bil fa kantaan ak di fóon même bu dee xale la Ah, nit ki di fóon di ci am ngir bànneex loolu moom dafa xaraam ci lu ñu joxe ci loo ñépp ci d'accord waaw moo xam mu ne wa sawaan fii daalikal waalidu waxee même bu dee sa yaay la hein <laughs> ah, parce léegi àddina perver lañ nekk <laughs> waaw àddina pervers dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow loo foog ne amul neel da koo yëgul rek bu yoboo nga naan man daal yëguma waaw <laughs> moo gën a sell waaw waaw waaw bu dee nit ñoo xam ne moom ñoom seen ñi nga xam ne seen mahram la dañu ciy sàcc plaisir loolu dafa xaram ñooñu ci boppam boo xamee ne loolu la mooy ndaw soosu frère boobu waratul di wéet ak moom waaw waratul mu koy laal di nuyoo dara lépp même loxo loxo noonu musa saafonte déedéet waaw bu dee loolu la moo xam kooku daa nekk sa baay wala sa yaay wala yooyu yëpp ci yam waxay ri waaw mu ne waxuma la loon ba bali nazaru ilayhi bi shahwa xaraamun bil ittifaq ala al qarib wal ajnabi di xool koo xamante ni biñ koy xool yaa ngi xalaataale plaisir à travers xool bi waay kii sama sœur bi rafet na de kii moom xam naa bu dul woon sariya ko tariya billahi moom lay <laughs> di ko xool rek di fantasme loolu dafa xaram waaw wala yii sama seex bi moom on est Adama ak Awa de waaye de man Adama mu góor mii billahi bu dul woon sara bu dul woon sariya mii Awa mii man saa bopp képp laa ko yéene loolu kooku moom wéet moom ci boppam dañ koy terale parce que Iblis man na fa jaar comme que moom mu ngi am xalaat yooyu ci ci rakkam ji wala magam ji loolu dañuy tëj buntu yooyu kooku dañ koy tereloo loolu al-muxannas hut keroog bi nga xamante ne nii ci la doon wax euh, grave euh, frère sayyidatu euh, sayyidatu ummu salama bi naan ko in fataha allahu lakum at-ta'if <laughs> alayka bi ibnati ghaylan fa innaha tuqbilu bi arba'a wa tudbiru bi arba'a <laughs> yooyu saa sam dégg i eh, nit kii moom aywa kii moom bu mu bu mu nekk bu mu bu mu nekkati gi yéen am <laughs> muxannas la mooy am nguunu ngaana waaw boo xam ne moom xam nga ñu mel noonu ñu en général duñu duñu du affaire soxna yi duñ ci kii ko dara quoi mais moom moom yii non moom moom dafa garaaw moom parce que daa wax frère Seyna Umm Salama yaay Umm Salama Abdallah ibn Abi Salama ne ko naan ko xoolal taxalaawu na ko na quoi waaw mu ne gis nga bu yàlla defee yéen jullit yi ngeen ubbi Taif gis nga gis nga jigéen ña fa nekk maa ngi lay dénk laa wax kooku moom na fexe ba yaa koy jël waaw non lu leer naa lay wax de non kooku kooku wëpp waaw <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> gis nga ah moom parce que moom ndaw soosu bimraati bi binti xay alayka bi bibnati Xaylaan waaw waaw nu kooku moom na nga na nga ko tippoo de parce que ndaw soosu moom tuk bi lu non non day day day day déconné quoi hein naan ko ndax moom day day day day buy dox ñeent lay lay dëgmale bu wonee gannaaw ñeent lay dëgmale mooy daa bëgg a wax yi lay décrire wala iyaazu billah xam nga ne kooku xam ne lu kooku kooku ëpp na muy wéet ñi eh, eh, <laughs> nga xamante ne mooy kii ko wax jigéen ñi waaw waaw fa inna tuqbilu bi arba'in wa tudbiru non tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi sanaan moom nee Euh, moom li muy dëgmale gannaaw gi sax moo gën a baax ci kanam walla iyaazu billah <laughs> yeneen saa sam dégg la yadxulu haula aleykum ki ay eh, ñi ñoom buñ duggati ñoom <laughs> yay kooku kooku moom ku garaaw la quoi <laughs> hein kooku kon loolu lu garaaw la voilà kon mooy ñu mel noon euh, euh, ñii lañ naan hut ñii ne hit la hit hit waaw ñii ne matia mais hit moo gën a siiw waaw hit léegi euh, mooy yow bu dee loolu lañ lay wax ki nga xamante ne nii moom euh, mooy yooyu sax dañ leen ñoom bokkuñ ci woon moom bu commencé di yooyu yooyu dañ koy dañ ko koy dañ ko koy tere waaw muy wéet teg ñoom waaw léegi amul nga naan waa ajnabi no si sama mahram la non yow waaw mahram nga mais yow doo wéet moom parce que yow léegi Iblis mën na faa jaar te foofu moo gën a dangereux lu tax moo moo tax euh, surtout ñi nga xamante ne dañuy jege ndaw si. moo tax bi yonent bay saat salaam neen naan maa ngi leen bi mooy tanda ko wéet ak jigéen ñi benn waaye ne waaw yonent bay saat salaam alxamu nag ar alxamu al <laughs> mooy eh, mooy xara xaribu zawja ak ak zawj mooy comme frère euh, jëkkër ji walla am na ñu naan baayu jëkkër ji mais loolu euh, ñu bari dañ ne loolu dëgërul frère u jëkkër ji nga xam ne mooy comme man sama frère mu bokkal ndey ak baay léegi muy wéet ak sama soxna xam nga loolu moom laa doon wax Sénégal suñu sàggante gi ñu sàggan yu mel noonu ba pare naan ah moom de jabaram la waaw soxnaam la waaw sa so man sama soxnaay rakk du sama soxna ah. il faut que ça soit très clair waaw même bu dee ah non xam nga sa waay yow itam dañuy fo ma ne waaw dañuy fo mais foogoogu wóorut waaw non wóorut te loolu dañ koo jàpp ba mooy wéeteñ beeg jege wante nga xam ne fu ñu nekk ñooy ànd waaw mel ni yow da ngay ne sax ñoom yow kii jëkkëram bu nga Italie mais rakku jëkkëram daal jë wu jëkkër ji moom fu muy dem rek ñoom ñooy ànd ñooy nekkandoo di wéetandoo ci néeg ñoom kese man nañoo nekk ay heure ñoom kese loolu lan moo ci wóor waaw léegi mooy dee lan femme bi amul am quoi <laughs> mais parce que respecté wuñ dara yenn saa saa am ne loolu am ah, mooy ak dee parce que xam nga bu dee étranger koo xam ne bon moom euh, dafa étranger ci kër gi. benn waay boo xam ne moom bu bu bu bi wala ñu gis ko muy ànd ak moom gars yi xel day ñaaw waaw alors que bu dee frère am ak yooyu ñu bari duñ ci bàyyi xel boobu nag fala iblis yi gën a rokko sa affaire gin leen a jaxase moo tax ku bëgg a mucc wallahi ba'idu bayna anfasir rijali ak nisaa'u yi la Maodo doon wax al Seydi Haaji Malik alayhi waaw sori leen diggante nokki góor ñi jigéen ñi waaw mais cambal cambal cambal duggante bi waaw laalante gi ne xas ci gàmmu yeeg màggal yeeg cant yeeg waxuma loolu mais ci biir kër yi moo tax yonent alayhi salaam ne alhamul mawt loolu mooy dee dëgg mooy yow la nga la ba nga koy jëlee dee wa gën parce que da lay alal nga dee woon wëleef ko loolu du la dal moo gënoon. waaw ñaata yoon la yu mel noon ci ay faits divers yi gaa yi wax allahu alam waaw diw rakk jee kii moo jaar ca eh, soxna sa eh, doom kii jabaram ja waaw mais parce ni ñuy dundee loolu du ci ñàkk waaw dañuy miinante lool ñi ci gën a moom gën cee inconscient départ dem ñu tëdd naan soxna si euh, bëggal ma sama tànk yow sa sa jabaru mag wala sa jabaru rak nga naan ko bëggal ma samay tànk yow lii nga ñun ñun ñun ñun ñun ñun lii <laughs> wax naa lii boo koy wax am na yoo xam ne vraiment man mii ñuy dégg may wax loolu ñu man lañ jàpp ne maa am problème ñaam mii mii mii saa yi saa yi il du mais saa yi ko bi Faransa wala bi as-Saoudia euh, l'Arabie as-Saoudia ah. <laughs> dañ ñaam mii saa yi nga xam ne France la ne saa lii muy bind naan à Villeurbanne non est-ce que amul Villeur fële en Arabie saoudite amul foo tudd Villeurbanne sa waay <laughs> seetaan leen affaire bi ah ak gox buñ naan Fera saa foo fële am naa boobu amaana loolu la wax quoi parce que kii kii kii kii kii kii kii kii kii warul dund ci suñu zone yi ah ma ne la ma ne soixante naan ma naan assurance ah, ma naan ma way parce que xam nga lu tax parce que dañoo ta miin mbon moom laa doon wax gis nga mbon jaru na miin parce que boo ko miinee yow affaire yi day mel yow yow yow nga nekk quoi waaw yow ñëwee sax di la ubbi sa bët parce que dañ koo miin ba tamit daanaka ñëpp moom la ñuy def waaw ñëpp moom la ñuy def fu ndaw si bëgg a dem rek ah woowal sa kii bi sa jëkkër ji mu ànd ak yow nga yaakaar ne jëkkëram ji nga xam ne moom lañ ko alxayri woon déedéet rakku jëkkër ji la. ñuy ànd rek di wéet di def lu nekk walla iyaazu billah naan yow bàyyi ñaaw njortu quoi ah waaw yow booy yow da ñaaw njort ma ne waaw foog ma ñaaw njort waaw parce que yonent bay saab-saab moo ko tere amul ñaari góor ak jigéen buy wéet lu dul saytaane moo leen ñetteel waaw waaw moo leen ñetteel laa wax waaw loolu il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair iyyakum wa dukhul ala an-nisa la yonent bay saa saa wax Abdullah maa leen di mooy ta ngeen di dugg ci jigéen ñi te ñii lay gën a wax ñi gën a jege nit ki te nekk nga xam ne ñoom bu ñuy wéet gars yi duñ leen soupçonné <laughs> foofu fal tojaa ngay rëy yi di xewe ten waaye naan ko ah, barayt alxam mu ne ko alxam wal mawt <laughs> waaw loolu wax kon nag nañu faire très attention waaw nañu faire tere tere tere tere tere tere tere tere tere fa la fitna bi gën a rëy waaw sàggante gi fa la ëppee fa la fitna gi gën a rëy waaw te ndaw si ci boppam façon xalaat boobu lay yor du solo bu baax ay formam yëpp di feeñ ci kanamu waa ji sawaay ginuma leen a xam affaire yi quoi waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu doon wax na ma taraktu ba'di fitnatan adarru alayya ar-rijaali min an-nisaa waaw bàyyiwu ma fitna mooy loo xam ne yàlla dala ci ixtibaar di xool est-ce que di nga ci génne premier mooy examen bàyyiwu ma benn examen sama gannaaw boo xam ne moo gën a mën góor ñi <laughs> moo gën a mën su góor ñi génne ko que jigéen ko jigéen ñi amul. mooy gis nga examen bi góor ñi nekk ci kaw suuf yeneen saa sax ne bàyyiwuma xadiis Imaamul Buxaari moo ko solo boo xamante ne xam nga borom bi naa ne dama leen ay indi fii li yabluwakum dafa bind deew ak dund li yabluwakum ayyukum ahsanu amala gis nga suñu examen boobu yeneen saa sax ñu bàyyi gannaaw ñun ah ginnaaw bi mu la waxee ne fitna bi gën mooy almaal gisoon nañ ko waaw amul bi bépp xeet am na fitna wa fitnatu ummatil maal waaye. loolu fitna la boo xam ne ci wàllu am am yi walla ci wàllu sàmm sa bopp ci wàllu relation entre góor ak jigéen ah li nga xamante ne nit ki mën a sangewu téye boppam loolu moom nit ki bu moytuwul fitna bi gën a gaaw ci góor mooy jigéen ñi mooy ñi nga xam ne dañu sàggan ci ñoom bien sûr même bu sàgganul boo ñëwee di miinal yooyu dangeen di yàgg ba wane iyaazu billah kon nag ak tasaahul baaxul di wéet ñoom saa su ne teg ko rek ci sama euh, euh, euh, frère kii la sama soxnaa yi doo kii la rak wala mag loolu teguwut fen loolu xaram amoo droit di wéet moom parce que ndaw sox du sama xaramaa yow man nii sama grand frère am soxna soxnaam du sama maxaram manumaa wéet ak moom waaw bu may ñëw këram dama ko war a woo est-ce que mu nga fa wala déet wala may ànd ak moom di fa dugg di fa fekk soxnaam mais waruma ñëw ci biir kër gi tas moom new fa wala keneen new fa may wéet moom loolu dafa xaram waaw même bu dee dina fëkk nopp ñu bari loolu mooy diine loolu la yonent bi alayhi salaam jàngale du ñu mahram waaw kon loolu lu garaaw la moo tax Imaamu Nawawi ne waxuma la dara ñi nga xam ne sax wéet ak ñoom comme sa sœur sa sa jumelle wala yu mel noonu koo xam ne sab seex la bu jigéen wala yu mel noonu wala sa yaay ci boppam bu dee fii ma ne sa yaay miis la <laughs> eh, ah, loolu dama leen jox <laughs> mooy daa rafet loolu waaw ba pare nekk ndaw wala mag sax waaye ku ku xemmem lu la ci gaay yow boo xasee commencé di am euh, idée boobu ak moom yow loolu dafa xaram bu koy xool bëtu loolu loolu la la Imaamu Nawawi di wax waaw yii nag dañ koo war di waxee nii di ci duut baaraam gars yi bari ay ay la même xam nañ ne ça existe mu ngi def ay ravage ci biir société bi mais kenn du ko wax parce que moo xam nga loolu tamit di wax naan diw daa nob yaayam loolu ma ne ah sa ay attention te loolu moo tax yaay yi tamit ñuy war a musal seen doom yi ci seeni awra bi feeñ am na yoo xam ne xale yi bu dee ghayru ulil irba yooyu waxoon nañ waaw ñi nga xam ne xàmmeewuñu ñu xam ay ay ay ay awra yooyu ak ay plaisir yooyu loolu garaawul waaye bu ñu commencé te loolu mooy il faut pas yi nga xamante ne nii dafa kii yooyu da leen koy wan ñu koy gis waaye bu ñu commencé di ràññee te gisul lay ma alaw saay waxoon quatre ans <laughs> way mu commencé ràññee nga la waratoo ndaw si yaay ji waratu la jëlub serviette bu gàtt génn ci toilette yi wala génn ci salle de bain bi romb ay doomam yi nga xamante ne ñu ngi commencé am ay douze ans huit ans jëm noonu sept ans loolu war na ko rusa defati waratu la war na am kersa di defati loolu te waru koo def waaw mais léegi xale yi boo yi na na saay saay non kii nag day déconner quoi waaw léegi nag lan nga may waxal ànd ak ñoom nag dugg ci piscine yi di paccax paccax yi yaay ji sol maillot de bain doom ji am 15 ans nekk yaa subhaanallah